<laughs> neewal jataay ji yàlla xam na ko <laughs> léegi kon mu ne yaa ayyuha alladhina amanu yéen ñi yàlla kulu min at-tayyib min tayyibati ma razaqnakum yéen ñi gëm yàlla dee leen lekk ci li teey li nga xam ne moom lañ leen daganal moom lañ leen wërsëgal yi leen borom bi wërsëgal yeneen saa saam kon wan nañu première partie hadis bi li nga xamante ne moom la borom bi daldi di digal yonent yi jullit yi way ngëm yàlla yi mooy képp li mu dugal digal yonentam yi mu salaatu wassalaam mooy lekk leen lu dagan waaw lekk leen lu dagan waaw lekk leen lu dagan lu dagan mooy point central mbir yëpp waaw mooy point centralu <coughs> mbir yëpp <coughs> mooy axe axe bi nga xam ne mbir yëpp autour de moom lay wër wëraloo waaw nit nit bu bëggee xam la mu am fa yàlla ak fu mu toll ci yàlla na xool li muy dunde allahu akbar waaw na xool li muy dunde allahu akbar moo tax mu tegal ko ci washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun lekk leen lu dagan yéen way ngëm yàlla yi min tayyibati ma razaqnakum washkurullah te ngeen sant yàlla ci lim leen defal mooy na nu ma koy sant alhamdulillah te dëkke mooy yalla déedéet i'malu ala daawuda shukra voilà borom bi dane i'malu liggéey leen ala daawuda yéen waa kër daawuda alayhi salatu wassalam waa jëf jaa ngaa xam ne mooy sant ak cant la waaw kay sant du wax ci làmmiñ kese mooy jaamu leen ma li ma li tax ma andi leen fi dotti leen xéewal yii du pour ngeen nekk ci di beñawu di fee ci xéewal yi dee yëgati déedéet ngir ngeen fi feey di ma fàttale ku man seen borom di ma delloo njëkkal di ma màggal di ma bàkk di ma jaamu te du ngeen ma wéetaal du ngeen ma bokkaale kenn lii mooy objectif moo tax waskuru lillah in kuntum dem nekk ne iyaahu moom dong ta'buduna ngeen di jaamu kon loolu bokkul ak li ñuy wax yonent yàlla ñu saa saa kulu min <coughs> kulu min at-tayyibaati wa'malu saalihan yéen sama yonent yàlla yu saa saa lekk leen ci yu teey yi wa'malu te ngeen di jëf saalihan yiw ñun mu wax ñu lii kon le discours est même borom bi bindul ay jaam ngir fontu wa ma xalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin borom bi nee na waaw <coughs> binduma asamaan yeeg suuf waaw ak li nekk seen diggante la'ibin a ngir fo ca suuratul anbiya te suuratu duxaan mu wax la même chose wama wopp samaawaati voilà wama balit wama xalaq na samaa wal arda wama baynahuma la'ibin mooy anbiya ñooy yeneen tii ñoom lay wax fii noo alayhimu salaatu wassalaam binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi am potaxumaa jóg binduma li nekk ci kaw suuf asamaan ak suuf defal leen fi xéewal yi ngir ngeen dëkk ay compétition déedéet bu jeex ngeen minee at mi yépp ci ay caaxaan non loolu taxula jóg borom bi ah tabaaraka wa taala ñu jàpp ne nag c'est normal c'est ça bu jeex am na beneen buy ñëw yi quatre ans yi deux ans yi kii yi tous les ci biir at mi mu nekk saison yi daw fu nekk rek ci façon caaxaan moo gis rek ak moo xalaat rek ak tëgg meeg teg meeg caaxaan yi lépp ñu jàpp ne c'est ça borom bi ne bindu ma asamaan ak suuf ngir loolu waa ah. way <laughs> law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna <laughs> in kunna fa'ilin borom bi ne man am fo am fo <laughs> xoola borom def tajal lii gu mag rek mooy tajal lii gi ba seen niveau ngir wax ak ñoom ta'ala allahu amma yaqulu adh-dhalimun borom bay ëppante naa ñi nga di wax tooñkat yi mu ne bu ñu namoon jàppoon loo xamante ne am polay tudd konante kon fi ñun lañ koy defe bu doon ne nekkoon nañ di def yooyu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim te duxaan wa ma xalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin kon lii la <coughs> washkuru lillah in kuntum iyaahu ta'budun xéewal yii dama leen koo defal ngir ngeen sant yàlla bu dee ne moom dong ngeen di jaamu léegi hadith bi continue dinañ taxawaat ci yooyu insha allah <laughs> dañu see xaw a yàgg sax yeneen saa saam ginnaaw bi ñu xamalee li borom bi digal yonent yàlla saa mooy képp li mu digal jullit ñi radiyallahu mu ne ma ginnaaw gi zakara rajula mu tudd yonent bay saa saam tudd benn waay boo xam ne yu tiilu safar mu ngi guddal tukkeem waaw dem na aji alhamdulillah Norvège amaana la jóge South Africa la jóge Afrique du Sud Sénégal waaw Mali fu la neex rek yaban yabon euh, japon waaw faransa ca <coughs> mongolia turquie fépp <coughs> australie fu yu tiilu safar mu ngi guddal ab dukkeem de achance pënd na waa ñëw fii ci makka ngir acc karaw ga cuqaaral ndax ardu arafatin ak yooyu mina nangam nangam ash'ada aghbara poussière waaw foo moom nekk ma naan laa man nag poussière du ma laal da ngay sonal sa bopp de mooy xamoo fi nga ñëw de ak li la fi indi ah <laughs> mu def loolu lépp malgré tout ça yamuddu yadayhi ila sama ba pare taxaw buñ jëlee misaal miñ joxe woon arafaat taxaw suufu arafaat di tàllal loxoom ca kaw yaa rab ay saa borom <laughs> tallal loxoy jëme asamaan ila sama <laughs> yaa rab ay saa borom bi tudd ci turu yàlla yu mag ay saa borom yaa rab ngir di ko ñaan ay soxlaam waaye nag borom yoneen saa sàmme sauf que attention wa mat'amuhu haram <laughs> waaye kii mel nii ah la muy dunde daa xaram de daganut wa mashrabuhu haram la muy naan dafa xëram dara ci daganut lu muy dugal ci biir bi mooy lan yoonam newu ci yoonam newu ci allahu akbar ma yoonam dajee newut <laughs> ah kon mashrabuhu la muy naan haram dafa haram wa ghudiya wa ghudiya imaamu Nawawi ci al-Minhaj mu ne wa ghudiya huwa bi dammi al-ghayn wa takhfiif az-zaal al-maksura mu ne noonu lañ koy takk mu ne mooy da ngay damma ru ghayn bi da nga koy def damma maskalonk zaal bi bul wax ghudiya mu ne da ngay wax da nga koy woyofal ghudiya waaw wa ghudiya bil haram ba pare <coughs> moom en dañ ko wuriya euh, euh, mooy koo xam ne loolu lañ ko loolu dundale mel ni mooy li muy lekk bi mu nekkee mag manal ko boppam ci lu xaraam la ne waaye ba mu newee ndaw ña yoroon it ci xaraam kese lañ ko doon deñe ay waajur yu sàggan la amoon <laughs> moom liñ ko élevé yëpp liñ ko yare hatta dàll yi mu doon sol ngir dem école sax ñu koy nabbi nabbee ak yére ñu ko doon jëndal arabu càcc la ak lu dagaluma yi nga xam ne jamono jam manalul boppam waaye bi manalee boppam wa mat'amuhu wa mashrabuhu yëpp yëpp haram moom itam mu continuer ci classé boobu <laughs> ya fa anna yustajabu li dhalik yonent bay saa saam ne waaw ku mel nii damay laaj waaye ku mel nii nan lañ koy nangule ñaanam yi muy ñaan même bu dee ay rangoona rangoona de ci biti nii yépp axwaal xaal état koo xam ne yàlla day nangu ñaanam ca toroxlu ga poussière ga karaw ga cuqaaral mu wane ak iftiqaaram ak aajowoom boroomam ba pare di wax di tàllal loxo ci kaw te naan yaa rabb di tudd turu borom bi di ko woo waaye yaa quelque chose qui cloche am na benn mbir bu doxut boo xam ne nag c'est là où le bas foofu la problème bi ne mooy li muy dunde li muy naa <coughs> yëpp loolu te bu la tuddalee lii mooy yi dina màgg kon mooy la muy sol moom bu ko waxaale ndax dagan naam aminal xaraami am minal xalaal c'est pas son souci bal day xam ne lii lu xaram la mais c'est comme ça pour vivre on peut autrement mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu abul xusayni muslim ibnu al hajjaj al qushayriyu an nisapuriyu rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom solo <coughs> ñu ne la noonu xadis bi sëriñam al imamu ahmadu ibnu muhammad bunu Hanbal rahmatullahi alayhi daal na koy solo lu jiitu woon di sëriñ ci benn bërëb dong la ko ndi ci musnadu Abi Hurayra naka noon al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi daal dina koy solo ah. Ah, ak sëriñam moom imaam Muslim ak beneen beneen imaam Muslim waaye tamit di sëriñ cette fois-ci kook di sëriñ imaam at-Tirmidhi en même temps muy al imaam Abdallah ibn Abdurrahman mooy kan ad-Daarimi <laughs> al imaam ad-Daarimi as-Samarqandi ad-Daarimi <coughs> al-Haafiz al-Jaliil moom itam andi na ko ci musnadam musnadu euh, ki nga xam ne mooy ad-Daarimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan daal imaamu muslim kon la imaamu Nawawi ne rawaahu muslim ñu xool mu ne mu ngi ko indi ci kitaabu zakaat baabu alhamdulillah qabuuli sadaqati minal kasbi at-tayyib wa tarbiyatuha voilà foofee la ko imaamu daal di indi mu ne wa haddathani Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala mu ne nett te nettali na man dong imaam Muslim sama sëriñ di Abu Kurayb Muhammad ibn al di al Abu Kurayb al-Kufiyu gane àddina 161 génn àddina 247 nekkoon sëriñ waa kutubu sitta mooy sëriñ la ci ñoom imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah ku nekk mu jàngal rahmatullah ala al-jami' mu ne haddathana Abu Abu Usama mu ne nettana Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usama al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina 121 génn àddina 201 rahmatullahi alayhi qala haddathana Fudayl ibn Marzuq mu nekk ñu nett ne mooy Fudayl ibn Marzuq di al-Aghar ar-Raqashi ñi ne Ru'asi Abu Abdirrahman al-Kufi mawla Bani Anaza Abu Abdirrahman moo doon dakkantalam rahmatullahi alayhi al-Kufi génn àddina vers les années 160 <coughs> côté yooyu la génn àddina moom mii nag hadis bii euh, euh, ñi nga xam ne am na ñu naan nii euh, wérul hmm? <laughs> parce que moom Fudayl ibn Marzuq bi moo tax ñu waaye loolu ñu wax noonu laysa kadhalik loolu demewul noonu waaw loolu laysa kadhalika demewul noonu du tout ah, borom al jaami' al ulum wal hikam al imam ibn Rajab al Hanbali mu ngi leeral affaire boobu waaye <laughs> loolu lay sa bi dëgër du waaw euh, ne gis naa <coughs> Cheikh euh, Muhammad ibn Ali al-Éthiopie rahimahullah euh, muy wax ne <coughs> ki nga xam ne dafa am koo xam ne <coughs> cheikh bi cheikh bi moom daa ngi ko waa rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne wa min aghrabi ma yura anna ba'da man kataba fi hamishi sahihi muslim rahimahullah mooy façon mel nii la doon waxe quoi ashara ila at-ta'n fi sihhati hadha al-hadith haythu qala akhrajahu muslim wal bukhari wa eh, fi juz'i raf' al-yadayn wa at-tirmidhi wa ahmad min tariq fudayl ibn marzuq wa huwa da'if thumma dhakara qawla man da'afahu faqat wa lam yadhkur ahadan mimman wathaqa wa hadha 'ajib wa jaraatun ala sahihi muslim wal haqqu anna al haditha sahih kama huwa ra'yu al musannifi li anna al aktharina ala tawfiqi Fudayl fatabassar wallahu ta'ala a'lam <laughs> hafizahu rahimahullahu ta'ala <laughs> sëriñ bu am bu kii la ba ma koy suivre boobu mu ngi doon dund bon yàgg na ay dix ay quinze ans <laughs> ay kuuram en direct laa doon déglu waaw sunanu Nasaa'i shara yi mu doon def ak euh, allah waaw masha allah waaw sax imam Muslim bi tamit déglu naa yenn partie yi voilà mais mu ngi génnaat le deux mille vingt et un voilà rahimahullah ne woon boroom xam-xamu xadiis waa Makka zaadahallahu tashrifan wa takrima mu ne euh, rahimahullah mu ne euh, li gën yéeme loo xam ne moom nga mën a gis mooy ñenn ñi nga xam ne ñoo bind di def mooy euh, di def ay euh, ci hamish bi mooy paraphrase paragraphe mooy noonu na lañ koy waxe hamish mooy comme bu ma bindee téere nga ñëw di def taxrij yi wala di ci def ay commentaire ci suuf ci wet gi mu ne li nga gis li nga gis mooy bi gën a li gën yéeme ci loolu ki nga xam ne daa bind benn ci boroom téere yi ki bi def yooyu ci Sahih imam Muslim après foofu mu def mu ne euh, mu def nag ki tuddul turam mu euh, pour wane koog mooy kan bind ci suuf ne huwa shaykhu euh, Musallim xaw Musallam ibn Mahmud ibn Usman al-Athari waaw mu ne moom moo bind loolu waajoojee mu ne ashara muy daal di junj ila taani fii sihhati hadha al hadith di junj ko ne hadith bi dañ koy jam hadith bi dese naa dëgg naa qaala ba fa fa nga xam ne moom lay wax naan hadith bi imaam muslim soloo na ko xam nga sànq taxrij bi dañu tàmm di wax ñi ñi ñi quoi mais imaamul buxaari soloo na ko mais pas ci saxiix bi voilà parce que imaamul buxaari bindul lool kese bindul saxiix bi kese mu ngi ko andi fii juz'i raf'il yadayn ci téereem soosu mu def ci yëkkati loxo yi foog naa tuddoon nañ ko fii ma juumul. voilà yëkkati non non non loolu ci siira bi la woon ah, yëkkati ay loxo ci ñaan quoi <coughs> mu ne moom indi imaamul Buxaari soloon na xadiis bi foofu wa Tirmidi rahmatullahi alayhi ak al imaam Abu euh, Abu Isa mi wa Ahmad imaam Ahmad ñoo tudd nañu léegi ci yoonu Fudayl ibn Marzuq mu ne wa huwa da'if mu yem foofu ne Fudayl ibn Marzuq dafa wéradi après mu tudd kooku tudd summa zakara qawla man da'afa mu tudd ñi nga xam ne ñoo ko wéradil ci boroom xam-xam yi ngay yem ci loolu te tuddul kenn ci ñi nga xam ne ñoo ko wéral te ñooñu ñoo ëpp fuuf loolu la cheikh bi di wax al éthiopie rahimahullah naan wa hada ajib mooy jëfalinu kii lu yéeme la yow nan ngay ñëw fekk koo xam ne kenn ci ruwaat yi koo xam ne daa am ñu ko ñoo xam ne dañ ne kii dëgërul mais ëpp ñëpp te dina la wax léegi après ñan ñoo ko wax waaw ne kii dëgër na te lool ak cheikh kii euh, ni ñu la wax sànq ak imam Ibn Rajab moo ko def moo moom lépp euh, na bàyyi loo xel bi muy sara ci Jaami'ul Ulum wal Hukam indi wax yooyu yëpp ñi nga xam ne ñoo ko wéral muy ñi ëpp fuuf ak ñi ko daga ñi nga xam ne ñoo ko wéradil waaw wax jooju rek la cheikh al éthiopie jëlaat ne xoolal boo seetloo lii xoolal mbir mi ni mu leere ñi ne moo dafa dëgër am ñenn ñoo ne dëgërul te ñi ko ñi ne dëgërul ñu tuuti lañ. d'accord ñi ko wax te ñi ñi ne daa dëgër ñooñoo ñooñu ñooy sëriñu kii di ay sëriñu sëriñam léegi nag ngay ñëwee ci nit ku mel noonu nga tudd rek ah côté bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ne wérul te ñooñ bariwul nga jaare ci bëgg euh, doyadal xadiis bu siiwee nii nekk sa imaam muslim nga bëgg koo doyadal parce que ci nag moo tax loolu lu yéeme la duñu wax ci yéene yi non loolu yàllaa ko xam waaye mooy doxalin wi moo moo moo moo moo moo moo xam-xamewul parce que xam-xam lu man di demee indil wax yépp ne kii wax na lii kii wax na lii kii wax na lii kii wax na lii boo ñëwee moom ba lool mooy man da ñàkk mënoo ñëw def ko mbiru piita di xoole benn bët déedéet xool li la neex bàyyi li la naqari loolu manu la demee noonu booy wax ci niiw ñii nee nañ wér ñii nee nañ wérul bul ñëw jàpp ñi ne wérul nga yem ci ñooñu ndax loolu laysa min al amaanatil ilmiya bokkul ci kóllëre gi nga xam ne moom la boroom xam-xam ak sàkkukatu xam-xam wala àndal transmettre xam-xam bi comme ni nga xam ne noonu la ko fi ko jiitu woon rahmatullah alayhim daal di woon def waaw mu ne tax en plus lii ak jaaru ñeme la ak tamit ala sahih muslim waaye di dugg sahih bi noonu ci ci lii quoi hadis bu fi ne léegi al imaam al haafid rajab mu ne rahimahullah pour wan la ñan ñoo ko dëgëral waaw ci jaami'ul ulum wal hikam mu ne haaza al hadiis xarrajahu muslim min riwaayati Fudayl ibn Marzuuq an Adiyy ibn Saabit ak àggaguñ foofu nañ jël boobu foofu ba pare nañ jeexal kii bi ba ci Abu Hurayra après ñu daal kon ñu ngi woon ci kon ah, ah, dane woon wa haddathani Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala rahmatullahi alayhi qala haddathana Abu Usama rahmatullahi alayhi qala haddathana Fudayl ibn Marzuq ci lañ ne woon ni moom lañ nekk ni al-Anazi génnaat na vers les années cent soixante ni lañ ci ñëwaat qala mu ne haddathani Adi ibn Thabit mu ne ci nettali mooy Adi ibn Thabit al-Ansari al-Kufi rahmatullahi ala al-jami' génn at na cent seize euh, rahmatullahi alayhi an Abi Hazim mu jël ko ci Salman Abu Hazim Abdullah Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina vers les années cent an Abi Hurayra moo ko jëlee Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi ad-Dawsi al-Yamani génn àddina la cinquante-neuf annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuha nnaas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin alayhimu salaatu wa salaam bani mu jeexe ah bani mu jeexe léegi al imaam kii euh, al al al imaam al haafiz <coughs> ibn Rajab Zaynuddin Abul Faraji al Hanbali mu ne rahmatullahi alayhi boo ñëwee ci Jaami'ul Ulum wal Hikam mu ne hadis bi imaam Muslim moom moo ko solo jëlee ko ci riwaaya Fudayl ibn Marzuq mi ñu doon wax leen mu jëlee ko Ali ibn Thabit mu jëlee Abu Hazim bi Salman an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa xarajahu Tirmidhi mu ne imaam at daal na koy solo wax nañ la ko wa qaala hasanun gharib mu ne bu bu baax la waaye bu tumuranke la mu ne wa Fudayl ibn Marzuq thiqatun wasat xaraja lahu Muslim duna al mu ne daa nekk koo xam ne ku dëgër la waaye dafa digg dóomu mooy il n'est pas ci thiqat yu mag yi mais il est au milieu la boo xam ne moyen mu ne imaam Muslim moo solo hadisam waaye déet imaamul Buxaari wax nañ imaam bu ñu waxee lii nag mooy ci Sahih bee tax ñuy wax sinon wax nañ la imaamul Buxaari soloo na xadiis bi mais ci li nga xam ne juz'am boobu mu def ci raf'ul yadayni soloo na xadiis bi dina ko foofu mais buñ naan imaam Muslim soloo na imaamul Buxaari soloowu ko loolu ñu koy wax loolu ci Sahih bi la ñuy wax léegi kon gis nga mu ne léegi taxawal xam nga kii lan la la wax dane la fiqa la boo xam ne wasat dafa nekk ci moyen digg bi la tollu waaw bokkul ci ñu ngi gën a kawe mais ci ñoom la bokk xam nga lii wute nag wax ji a cher à Éthiopie to toxal sànk ci waaj ji wal iyaazu <laughs> léegi mu ne kon euh, euh, euh, lii nii mu wax loolu léegi quant à cher à mu continue mu ne mu ne mu ne loolu kii nii mu ne xadis bi saxiixun kama huwa sani'ul musannif rahimahullah mu ne xadis bi xadis bu wér la comme ni nga xam ne noonu la imaam muslim ndax saxiix bi dafa warloo boppam lu fi indi lu dul lu wér. mu ne wa rijaalu te góoram yi nekk ci càllale bi siqaatu ñu dëgër lañ rijaalu shaykhayni ghayru Fudayl ibn Marzuq ñi nekk ci càllale yi yépp à part moom Fudayl ibn Marzuq ñoom ñépp da nga leen di fekk saa imaamul Buxaari saa imaam muslim fa innahu moom Fudayl nag min ibnu Marzuq min rijaali muslim ci góor imaam muslim yi la bokk rahmatullah alayhi ñi ngay fekk ci càllale wal aktharu na ñu ëpp ala tawsiqihi dañu ne ku dëgër la kaay nag ñu wax la ñan faqad wasaqahu Sufyaan as-Sawri Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri amiirul mu'miniin men al-Kuufi nee na kii dëgër la wa Ibnu Ma'iin Yahyaa ibnu Ma'iin mooy imaamu al-jarh wa at-ta'diil Yahya ibn Ma'in rahmatullahi alayhi képp ku mu ne wér nga moom jaratul gaay di seet xam nga lu tax parce que il est très dur ci di wóoral ak ñàkk a kii ku dëgër la loolu du n'importe qui la koy wax. waaw xaritu ñoom imaamu Ahmad ak ñoom euh, euh, Amr ibn Ali al-Fallas ak ñoom euh, Ali ibn madini mooy mooy seen classe googu la woon seen xarit la woon. Ibn Ma'in bokk na ci ñi ko dëgëral. ci gën a wér ci riwaay fii asax riwaayaat ci ànd ndax dañu jël ay riwaay yu bari ci moom mais li gën a dëgër jóge ci moom dana kii ku dëgër la wala ijliyu ak Yaqub ibn Sufyan wa Yaqub ibn Khirash wa qaala Ahmad ñi ñëpp dañ koo dëgëral mooy imaam Ahmad ne laa a'lamu illaa xayra Ali ibn Mar kii Fudayl ibn Marzuq a ko lu a yiw al imaam al Buxaari mu ne wa qaala al Buxaari muqaaribul xadiis mooy xadiisam jege na mooy àgg na ci jege nañ wér waaw mooy yi ñu euh, passable kooku day jàll waaw imam muslim mu ne wastaqaw muslim imam muslim dëgëral ko ndaw ndax lan lañu koy xam mooy nin ko indee fii indi xadiisam pare dugal ko ci sahih bi waaw mu ne wa qaala ibnu adi al imam ibnu adi rahimahullah nee na arju an la yaakaar naa ne amul benn problème waaw te wax nañ la sànq li nga xamante ne moom la ah kii imam ibnu rajab wax ne siqatun wasatun xarraja lahu muslim duna al buxaari akbar kon gis nga ñii ñëpp léegi ñu wax la kan moo ko kan moo ne wérul mu ne wa innama da'afahu an-Nasa'i ki ko ne wérul mooy al imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi kenn wa dhakarahu Ibn Hibban al imam tudd ko fi siqaat ci téereem boobu ñu dëgër ñi waaye tudd ko beneen téereem bi mooy boole ko ci ñoom benn beneen bi mu dugal fil majruhiina ci ñi nga xam ne dañ leen a jam mu ne wa qaala Abu Haatim al-imaam Abu Haatim ne saduuqun saalihul hadiis yahimu kathiiran yuktabu hadiisuhu wa ko jam la ne al-imaam Abu Haatim ne ku dëggu la ku baax la waaw hadiisam lu baax la saalihul hadiis ku baax hadiis la waaye nag day juum lu bari waaw yuktabu hadiisuhu des nañ bind hadiisam waaye dee sutti lay ñii ñoo ko jam ñii xoolal ñii imaamu Nasaa'i imaam Ibn Hibbaan wéral na ko fenn benn mu dugal ko ci ñi ñu wéradil imaam Abu Haatim ñetti nit est-ce que ñooñu te ñooñu xoolal ña ko wéral ñooy ñan par rapport ak ñi ko da da'ifal Sufyaan as-Sawri ñi ko wéral Yahya ibn Ma'in ci li gën a dëgër lu mu jële ci moom al-Ijli Yaqub ibn Sufyaan ibn Xiraash ak al imaam Ibn Rajab al-Hanbali imaamul Bukhari ne muqaaribul hadith imaam Muslim wéral ko sawaay ñooñu en face de imaamul Nasaa'i rahmatullah alayhi imaamul Nasaa'i huwal jamal waaye euh, est que euh, gis nga li ma bëgg wax par rapport en face de ñële kon sawaay <laughs> mbir mi leer na quoi hadith la boo xam ne bu wéex a wéex la wallahu taala aalam waaw waaw kon loolu la hadis bu wér la waaw waaw waaw waaw <laughs> bon <coughs> imam kii nag bon te am na euh, Sa'd ibn Abi Waqqas par exemple imam Ibn Rajab mu ne moom solo na euh, euh, jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadis bu xaw a niroog bi inna Allaha tayyibun ah, yuhibbu at-tayyib nadifun yuhibbu an-nadhafa wa jawadun yuhibbu al-jud waaye hadis boobu à vrai dire euh, kii moo ko solo al imaam at-Tirmidhi waaye mu ne wa fi isnaadihi maqaal waaye ak càllalem am na wax waaw mooy imaam Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu <coughs> mu ne yonent bay saa saam borom bi daa teey bëgg lu teey nazifun ba pare nekk koo xam ne dafa set ci lépp waaw bëgg ak cet tamit waaw lu taarutu set wa jawaadun ku tabe la yubi waaye loolu hadis boobu am na problème ci sanadam fiihi maqaal kama qaala al imaam al haafiz ibnu rajab al hanbali rahmatullahi alayhi kon hadis bi mu ngi noon hadis la bu wér taala alam léegi kon dañuy yem ni bii ñëw insha allah ñu daal di dugg nag ci njàngatu hadis bi